ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci enseignement yi ñuy jële ci ghazwatul fathi wala fathu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon ci al buyu' al façon njaay yi nga xamante ne dañu koo xaraamal sharia daf koo xaraamal ginnaaw <coughs> gisoon nañu ñu ngi woon ci yi nga xam ne nag dañu ko xaramal li ajli ad-darar parce li tax ñu xaramal leen mooy hein loraate lor lor moo ci nekk nit ki day lor ki nga xamante ne ni moom lay jaay moom lay jaay euh, waaye xam nga waxoon gisoon nañu exemple bi bi weesu ko ne am na loo xam ne tamit kii jaay moo ko nara a teg din moo nar lor ki ñi ki kiy jënd mooy cartel boobu ñu la waxoon nga xam ne dañuy daje ngir wala benn waay rek benn waay mën na koo def gis beneen concurrent wam bu war a jënd lenn mu ñëw dissuader ko ngir mu bañ a jënd na ko bàyyil bul jënd bu ko defee man ma jox la lii téyel nga effacé wu bàyyi maag commercant bi mu ñëw nag ne ko man lu dérisoire laa koy jëne loolu eh, commerçant bi jaay ko mooy war na lor lor na commerçant bi ndax bu moom bu agsi woon kële agsi kële moom nga xam ne pare woon na fay lu bari mooy lan mooy ne kon bu boobaa waa ji duñu ko lor moom dina mën a am choix muy commerçant bi dina mën a am choix xool le plus offrant ki joxe lu ki fay mën a pare ngir fay lu ëpp mu daal di koy jaay waaye le fait que waa ji jaar fay waa ci suuf ne ko ngir nga baax man ma jënd mbir mi loolu mooy lor na ki nga xam ne mooy commerçant bi ba léegi ci jaay yooyu nga xam ne dañoo xaraam ndax dara gisoon nañ ci ixtikaar ndax lor gu muy lor e, ñi nga xamante ne nii ñooy ñoo jëndkat yi jënd mbir mi ci jamono joo xamante ne nii mais à condition waxoon nañ la à condition mu nekk loo xam ne moom la nit ñi di dunde waxoon nañ la bu dee Dakar ceeb nga jël ceeb bi jënd ko ci jamono joo xam ne bon marché la mooy mbir yi seerul noonu nga ne nag duma ko jaay dama koy téye ba pénurie am waaw ba pénurie am bu boobaa nag ma génne ko nag dal di koy afficher à des prix yoo xam ne mais presque kenn mënu ko toucher ndax ndax ndax ndax mettiwaay jak cher mooy façon yooyu yépp gisoon nañu ko loolu waxoon nañ la yépp dafa xaraam li ajli dorar waaw waaye <clears throat> bokk na tamit ci nga xam ne dafa xaraam façon njaay yi non kii nga xam dafa xaraam ndax dorar ak woo ak ak tromperie ndax tromperie tamit mooy méppum njaay moo xam ne waa bi muy jaay ni mu def en ni mu présenté lim la présenté marchandise mi mu la présenté du loolu réellement mbir mi noonu la deme wala qualité yi mu wax ci produit bi qualité yooyu newul ci produit bi waaw nga ne ma loolu man nga ko gën a leeralam ma ne la insha allah mooy ma ñëw bu dee ci nouvelle technologie ma bëgg jaay benn portable benn waay wala benn imprimante wala yu mel noonu benn téléphone ma ne ko mu ne ah, ah saa yi téléphone bi moom yan option la am waay ak ban la baa bu récent la ma ne ko si bii bu récent la bii nii non bii bii bii daaw la génn waaw alcatel bi wala samsung bi wala iPhone bi mais mooy bu daaw bi wala S xaw ma ñaata S6 bi la lii ak lii ak lii yépp am na ci waa ji jënd ko comme que moom daa xaw a mel ni man mooy xamu ci yooyu bari ma jënd ko gis waajoo xam ne moom sama benn waay boo xam ne ku xam yooyu la mu ne ma waayewu foo jënd sa lii ma ne ko féew man ko non bii kay bu baax la ndax ne nañ ma sax mooy kii bi yii yëpp am na ko mu ne ah non non non <laughs> bii yooyu yëpp amu ci ah mu wax mu ne la kaay ma wan la boo bëggee kay weddi kay moom euh, euh, euh, gis bokku ci weddi kay gis bokk ci xaar ma wan la wan ma affaire affaire yi s'avère que li mu wax dëgg la ça s'est avéré que waa ji li mu wax dëgg la mooy sama xarit bii li mu wax dëgg la waa ji ma njaay daf ma nax façon njaay moomu baaxul li ajj li la ndax lan mooy non seulement waa ji trompé na waa ji xarara ngi ci biir dorara ngi ci lor na ko mbokk jullitam mais da ko trompé xaddan la waaji xadaahu da ko trompé ndax li mu ko wax gëmloo ko ne lii am na ci amu ci waaw mooy façon njaay yi nga xam ne tamit ba léegi exemple bokk na ci tromperie yu garaaw yi jaaykatu mango yi ci yoonu puut bi ak Thiès bi ak Sangalkam ak fépp fuñ man di nekk même hein daaxila Dakar à ak fu ñu man di nekk sur la route de Ziguinchor sur la route de de Matam lépp ci yem mais li ma leer moom côté Pout bi moom leer na ndax man mii daanaka ku fa jaar gis nga ko nga ñëw gis meer yi teg ay palaato mango yoo xam ne lañuy yor nga naan ah affaire rafet na de hein ndekete yoo nga foog gaay niñ koy jale day kame nga naan ah lii de moom baax na ndekete yoo ba nga ko jëndee ndekete ay këyit lañ def ci biir waaw dañu teg ay këyit ay këyitu sima ba mu bari ñu daal teg mango ji ci kaw yow boo gisee foog ne plateau bi moo ngand nii ndekete yoo li ko tenir li mu tegu ci kawam ay këyit la nga jënd ñu dugalul la ci mbuus dem façon jaay moom dafa xaraam te kooku lim ci lekk maalun xaraam alal la joo xam ne dafa illicite dafa xaraam te yonent mi alayhi salaatu salaam ne woon na kullu lahmin nabata bi xaram fannaaru awlaa be bépp yaram bépp yàpp bépp deret bépp koor boo xam ne li ko màggal mooy lu xaraam la ci la dunde moo ko talal nii suukar si muy ndékkee cere ji muy reere ceeb bi muy añe ba ci bisaab bi muy bi muy bi deseeroo lépp a mu ne alal yaram woowu safara moo dina yeey ci sa ci ci yaram woowu walla iyaazu billaah waaw mooy loolu tromperie la façon njaay moom du baax parce que nit ki ba muy jënd dafa foogoon ne am na ñoo xam ne comme ko gaa yi xam nga léegi nga ne ma waaw <laughs> je pouvais te poser une question <laughs> ma <laughs> yow xam nga yi yaa ngi koy wax hmm? nga ne ko waaw mais kon yow xam nga ne mbiri noonu lay deme keneen ñeneen ñi fay jënd it xam ne ni lay demee dañ naan la le fait que bi lenn la sariya xaramal dara ay nga naan diw xam na ndax ñaar ñi ñi ko séq xam nañ ni deme kon war naa baax loolu moo dul deme noonu loolu mbir mi du deme noonu déedéet hein mbir mi mooy bu xaraamee xaraam la mooy ne loolu deme noonu c'est fini sharia bu ko xaraamalee jeex na léegi <coughs> mu ngi mel ni nga ñëw naan ma dama naan la yow gis nga lii nga xam nga lu muy niru nga naan ma riba bi euh, ñaar ñi mooy banque bi nañ jël euh, exemple bu classique bi waa ji ñëw di di di leb si ci banque bi leer na ko ne banque bi à crédit lay lay lay lebale xam na ko banque bi it xam na ko mooy mbir yi est-ce que loolu dañ naan comme que ñoom xam nañu ko kon lool day wan ne dagan na d'accord nañ ci déedéet ku d'accord ci lu xaraam laa yazidul amra illa xaraama ku d'accord ci lu xaraam du yokk mbir mi mbir mi lu dul ak lu dul ak xaraam loolu kese la manu koo yokk lu dul ak xaram xaram na xaram na moom lañ la naan fii it amul ne waaye ji xamoon na ne parce que nit dina nekk ci ñàkk pexe hein mais nit bu nekkee ci ñàkk pexe sariya da koy ubbil leneen mooy ne même yow boo ne am nañu ko xam du ñépp a ko xam ndax nit du xam loolu ba pare mooy xam naa ko ndax dama koo gis mais am na ñoo xam ne mais mais man bu may jënd du ma ne gars yi eh, bon ni ma gisee man li ma gis noonu rek laay jënd mais même bu ma xamee ne noonu lay demee loolu daa taxul mu baax ah képp koo xam ne loolu it beneen affaire la bu am solo dafa gërëm ñu koy nax kooku noonu euh, dañ koo war a xijr si xijr xam nga mooy la mooy dañ ko war a mettre sous tutelle de quelqu'un boo xam ne moom mooy gérer ay mbiram ndax xam nga gisoon nañ bu leen jox alyataama amwaalahum hatta idha anastum minhum rushdan bu leen jox ñi nga xamante ne nii ñooy yata yataamaa yi fa idha balagha mooy bu ñu nekkee ay majeur bu leen leen jox seen alal yi nga xam ne yéen a leen ko dencaloon euh, seen alal yi nga xam ne yéen a leen ko téyeloon parce que seen bàyyi dañoo génn àddina ñu nekk ay jirim lu dul ngeen constaté ci ñoom ci loo xam ne nag expérience lay jóge que ne ñi mûr nañu ngir mën a gérer alal jooju waaw moo tax wa in anastum minhum fat fadfa'u ilayhim amwalahum bu ngeen bu ngeen constaté loolu nag léegi nag jël leen ngeen daal di leen jox li nga xamante ne nag delloo leen seen alal yi nga xam ne yéen a ko doon denc moo tax képp nag koo xam ne <laughs> ci ndaw xijru bu bari lii may wax nii moo tax bu ñu ko doxaloon dëkk ba gars yi dañ naan discrimination la mais du discrimination de moo gën ci ñoom de wa tax sabu na ñoom euh, xamuñ ne mbir moomu ñu yaakaar ne mbir moomu baaxul ci ñoom alors que huwa bal huwa xayrun lahum mooy képp koo xam ne day pasar pasaree alalam moo xam mag la même bu dee chef de famille la père de famille lu mu man di doon bu dee moom alalam ji da koy yàq kooku dañu koy utal koo xam ne moo koy gestionnaire de bien koo xam ne bu doon ci réewum sharia lool la mooy xoola <laughs> jarul lu sori lii dal yenn jigéen yi bu dee liggéey nangu nañoo liggéey lool waaw dem marché central teel a xëy ay cinq heures wala ay quatre heures du matin jóge fu sori waaw daldi ñëw jànkonteeg brader li nga xam ne mooy danger yi ndax agresseurs yi dañoo bari surtout xam nañ ne maire yi dañuy alal heure yooyu. yooyu yépp mu jànkonteeg moom ñëwaat këram ñëw saam dem ci marché bi saam ay kiiwam di jaay nangu cee sonn yooyu yépp mais vraiment balaa wàcc bu wàccee nar faa jar yoo dem këram taalaare ree añ yooyu yépp sonn yooyu yépp hein gis nga ni muy sonne dekkali reer mais quand euh, lam ciy am daanaka mu koy luubal ci ay nattak ay nattak ak ak ay kii nu mu tudd ay natt ak ak ña ca des mooy gaay niroog moom rek natt ak i mbokkam natt wa axawaatuha <laughs> ak beneen waa ji ndawtal di joxe di xaar luñ jox lu lépp boo xewlee mooy daanaka daal boo seetloo bés bu defee loolu sonn sonn wala mu am ngénte mais économie yépp mu luubal ko ci lépp mais mooy kooku noonu bu doon ci réewum sariya la dañ koy xijra dañuy ut koo xam ne mooy nekk gestionnaire de de de mooy ki nga xam ne moom moo koy saytul alalam mm. ah oui parce que loolu yàq la ah, xam nga <laughs> xam nga yàq mooy yàq hmm? mooy loo xam ne lii moo ci war nga def ci lu ëpp loolu contraire yàqu mooy ngott loo xam ne lii moo ci war yow nga def loo xam ne matut ñaar yépp baaxul waaw bul yàq bul ngott waaye wabtaxi bayna dhalika laa newal jàppal aw yoon diggante ñaar yooyu entre deux yooyu mooy juste milieu waaw alors kii moom moom fi muy dépenser alalam dafa gën graaw garaaw yàq garaaw na mais fi mu gën a mooy di ko def ci loo xam ne lu xaraam la voilà góor goo xam ne tamit moom <laughs> lu mu liggéey deme ko stade ak dancing jënd koy cigarette daanaka li muy dépenser ci cigarette par bés mais mais mais boo ko compter ci mois bi walla ci kii bi fortune la te am na yoo xam ne sax yu nécessaire la ci moom dañuy fexe dañuy fexe di di ko bañ a def mais quand même di satisfaire li nga xam ne mooy penchant wam bëladi ak kiiwug cigarette waa jooju it ak yu mel noonu ak jeu de yi nga xam ne addiction la ñuy mujj am ñu ñépp façon yi yépp bu doon réewum sharia seen alal du ñoom ñoo koy gérer loolu mooy lan mooy bu doon ne dañuy liggéey ñi bu ñu liggéeyee dañuy gérer dañuy virer seen seen compte du ñu yor code bi waaw du ñu yor chéquier bi parce que dañ koy yàq mais dañuy wut koo xam ne ku wóor la koo xam ne it ah mbir mi du jàpp ne boo ko mooma ah di jaawale compte waa yi ak compte am wala ak poche am déedéet mooy yi nga xam ne xam ne ni baax na ci moom te manula ñàkk loolu la koy utal kantaa yi nga xam ne bu ñëwee naan ko waaye PMI bi waaye dama bëggoon a mën a ko noonu non pas question je ne te donne un dara laa la dul jox voilà natt bi sama natt bi kii na gaay déedéet mer loolu moom duma la jox ko mu ngoog <laughs> dina mer mais garaawul loolu moo gën ci moom parce wala tontu as-sufaha amwaalakum bu leen jël parce que lool nag xam nga loolu loolu lañ naan safi parce que il faut nga nga xaw a manqué trop pour nag pour nga man di def yooyu mooy jël li nga xam ne sa alal ji nga xam ne ni ngeen ci sonne di ko def foo xam ne foo xaraam la tamun ta nga ne dalaa neex wala nga nangu ñu lay nax voilà képp koo xam ne dafa nangu ñu koy nax kooku mooy moom dañuy koy tahjir xijru ko loolu moo tax kon waa yi noonu lay deme képp koo xam ne da nga comme nga ne moom d'accord nañu nax ko kooku tax tahjir mbir mi ci wàllu sharia bu doon ci réew mu ñuy doxal sharia la voilà kon mooy façon njaay nii njaay moo xam ne waa ji day nax ki muy jaay nga ne ma waa yow waa yow léegi yow sa yii nii moom <laughs> c'est vrai que cim xel nii kese hein euh, xel xel kese du ko nangu mais nag ñun newuñ cim xel ci sharia lañ ne léegi ana sa dalil ñu ne la parce que yonent bi alayhi moo wax ci xadis boo xam ne imaam alxaakim daal dina koy solo raxmatullaahi alayhi mu ne ah, yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax laa yaxillu li axadin yabi'a shay'an illaa bayyana maa fiihi wa laa yaxillu li axadin ya'lamu dhaalika illaa bayyana waaw mooy ne yonent ma lay saar saar mu daganul ci kenn muy jaay dara lu dul mu leeral li li ci ne <laughs> am na yeneen exemple sama xel mais nañ jeexal xadiis bi pare <laughs> mu ne daganul ci kenn muy jaay dara lu dul mu maa fii li nekk ci mbir mi bu mooy bu dee ne am na loo xam ne Ah, baaxul ci mbir mi mu leeral ko mu leeral ko man sama ordinateur bi moom leer na ma ne temps yi day jëkk rek fay ordinateur bi nag xaaral dama koy teg ci marché bi dama koy jaay jaay ko sama benn waay boo xam ne ma ko non bu baax la man débbi ma yor ko bi ma ko yoree ba léegi bi ma ko yoree ba léegi benn problème amu ci te kat waxul dëgg li may wax wuute naa ni mu dem waa ji papa kat la waa ji dal di koy jënd premier jour mbir mi dox naan ah waaye man de j'ai fait une bonne affaire deuxième jour mu taal ko jékki rek affaire bi jékki ne fiw daldi fay ñu ja moom mu yaakaar ne ci moom la moo sur suuf wala boo peut-être moom branchement bi la ndekete yoo waa la mooy ne kooku dafa wor ci mu jaay ndax ba man dama ba ma koy jaay xamoon naa ne mbir mi lii am na ci mais dama koo nëbb mu yonent mi alayhi salaam nañ ne daganul ci kenn muy jaay dara dul bu dee am problème mu leeral la ci ne léegi nag mu ne wala yaxillu li ahadin daganul kenn koo xam ne ya'lamu dhalika illa bayyana ku xam loolu kene ah ay la yéwén mbir mi nii la demee nga gis benn waaye di ko jënd ngi waa ji waxu ko nga toog naan bon je les laisse faire c'est leur affaire ah non mu ne daganul kenn nga gis transaction boobu nga xam li ci ne waa ji nara nax sa mbokk jullit nga toog ndax booba yow dangaa gërëm ci loo xam ne ak naxaate la ak tooñaa ak wor jullit la nga fekke ko xam ne nii la demee nga daal di ciy d'accord hmm. waaw kon dalil baa ngoog ak gis nga am na xadis bu siiw am na xadis bu siiw boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, mooy xadis Seydina Abu Hurayra mu ngi ci euh, euh, saxiixu imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an radiyallahu ta'ala anhu muy xadis bi nga xam ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dana yonent mi alayhi salaatu salaam dafa romb benn waay buy jaay ñam waaw dafa romb benn commerçant buy jaay ñam léegi mais mooy genre soos yooyu genre kii la mooy du ñam boo xam ne comme ceeb non ab soos loo xam ne daal day day en la léegi mu romb ko mu romb ko jël loxoom dugal ko ci biir bi mu ñëwee ba li muy jaay mu jël loxoom dugal ko ci biir bi mu dugalee loxoom mu yëg ne mooy mbir mi mais ci biir am ndoxum kese la ci loo xam ne mooy comme jaay moo xam ne day far affaire bi li ñuy jaay lekk goo xam ne day far nii ci kaw gi far gu koy jënd day foog ne ah lii de moom nii la mel bi mu dugalee baaraamam baaraam bi di tëmb ci biir mu ne ko ma hada ya saaxiba taam mu ne ko lii lan la yow jaaykatu ñam bi lan moo tax li may bi ma dugalee sama baaraam li ma yëg ci biir li ma yëg ci biir li ma li ma daj ci biir bokkul ak li nekk ci kaw mu ne ko asaabatu sama as-sama ya rasulallah mu ne ko a ah, ndaw yàlla li kat sallallahu alayhi mbir mi nag c'est bi ma koy jaay dama koo teg taw bi bi taw bi wàccee sama mbir yi lóor nag sama njaay mi lóor moo tax ndox mee ne ci biir li ci kaw nag fruits yeeg yooyu ak bokk ni moom mbir yi ni war a deme ci kaw ku ko gis foog ne noonu la waaye nag asamaan si asaabatu asamaan asamaan si ah moo ko la mooy taw bi la taw bi de moo tax mu mel nii mu ne ko nag afalaa ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yaraahu naas man ghasha fa laysa minni mu ne ko waa lan moo tere woon li ngay nëbb ci biir ndax ndox mu bari manoo ko woon a def ci kaw ba nit ñi gis ko ñi koy jënd gis li ñuy jënd mooy lan ñoo ko nag képp koo xam ne dañoo dafa tricher falay sa min bokkul ci man mooy képp koo xam ne dafa nax nit ñi di nax nit ñi <laughs> mooy comme la waaja waxoon rek fo lool foog naa waxoon naa leen ko boobu moom fekke naa ko dégg naa waaj ci téléphone bi waa ji muy yëgal nax gu mu nax waa ji euh, oh, mu ne ko xam nga bant yi <laughs> poutrelle yi poutrelle yi ñuy jaay ngir bi ci defar ay ñuy defar bordaas yi waaw ñuy defar bordaas yi muy néegu seng yeeg yooyu ak yenn néeg yi nga xam dañuy soxla di utiliser bois bant mën nañu dem feeca pàkku làmbaay di jënd ay bant euh, <laughs> sauf que bant yi des fois bu jógee Congo walla yooyu comme que foofu lañ koy dagge sur place dañ ciy dagg bant yoo xam ne euh, mais ay tronc d'arbre yu ngand lay doon dañ koy dagg nag ba mu rafet nii nekk ay kii potral yu gudd ngandi kii yooyu sauf que nit ñi di def ay ay façon laat ak yu mel noonu mais ak lal yi sax nit ñi dañ ko ciy defar euh, menuisier yi ñoom dañuy soxla yooyu euh, léeg-léeg nga am ci bant boo xam ne tronc boo xam ne digg bi mooy yàqu léegi nag yéen lu ngeen di dagg mooy côté yi dina rafet mais biir bi du baax <laughs> te comme que dépensé nga ci alal mooy ña la ko jaay moom du ne dañ laa nax ba muy jóge Congo ndax tronc bi lañ lay jaay ñoom mën nañ ci bañ a xam est-ce que biir beeg yooyu mais <laughs> yow nga jënd ko <laughs> waaye ñëw miñ def waaye defar affaire bi ba pare mais nag côté yi yàqu yépp bu ñu koy takk di ko boole day boole par 4 wala par 6 wala yu mel noonu après fil de fer euh, benn côté bi ak ci digg bi ak beneen côté bi bu dee bu gudd a gudd la léeg-léeg mu upp wala mu mat ko waaw léeg-léeg ay 2 mètres def sa sa ni pour daal lu ko téye léegi nag yu baaxul yi mooy comme bu dee 4 yi nga xam ne ci biir bi côté yi ñoo yàqu nga jël ko dugal ko ñoo xam ne. takk ko gars yi du gis mooy ku koy jënd nii du gis que lii affaire bi dafa yàqu. <laughs> Euh, <laughs> comme waa ji ab ab ab kii la quoi ab benn waay bu commerçant bu nekk Thiès daal di yónnee ne euh, pour benn camion benn kii la yor ngir gars waa waa ji chauffeur bi ñëw jël kii marchandise mi ndax moom day jaay day jaay après kii yi quoi <laughs> day jaay foofu. mais bi mu mais affaire bi gars yi bi ñu ko yebee ba mu dem ndekete yoo affaire bi daa yàqu ndekete yoo affaire bi ah mu découvrir bi mu tekkee yenn yi gis ci biir mu ne ko waa yow xanaa gisoo li nga ma <laughs> <laughs> ah, yow sa kii yi daa bari yu mu ne ko ah <laughs> xoolal koo ko wëndeel rek ni ma la ko wëndeele mooy <laughs> xoolal koo ko wëndeel mooy ne loo xam nga loolu moom <laughs> leer na parce que wëndeel ci boppam loolu mooy wan <laughs> mooy wan ne mbir mi dese naa xoolal koo ko wëndeel mooy ah ni ma def ba jaay ko seetal koo ko jaay mais xam nga loolu boo ko jaayee bon ñoom comme ay xarit lañ mooy waa ji du jële marchandise mi Thiès ba foofu naan ko jëlaatal sa mbir soit mu mu mu ne bon garaawul du ma ko jaay te boobaa dina perte wala rek mu mu def lim ko wax mooy wëndeel ko kenn sauf que waa ji ko jënd bu demee ba tekki ko naan ah waay bant yi rafet na de tekki ko war cee defar ab néegam du baax te bu boobaa mooy non seulement wor nañ ko non seulement non seulement wor nañ ko waaye tamit euh, mooy lan mooy <laughs> waa ji dootul amati ah client boobu bu amee choix dootu fa ñëw. mooy loolu mooy woraate mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam wax yaa saaxiba taami ma hada ne ko waa yow yow mi jaay sa ñam bi boog lan mooy lii mu naan ko ah taw bi de moo ko xam nga kii sax ma doon nekk ab cent fois ab ab ab bonne fois ndax le fait que mun a taw bi la moom peut-être que mais sauf que affaire bi dafa def lan dafa tax mooy man na nekk bonne fois ndax ja mais le fait mbir mi nekk ci <laughs> loolu noonu ci dugg nekk ca suuf kenn du ko gis loolu la ko ne lan moo tax defoo ko ci kaw ba nit ñi di ko gis hatta yaraahu naas man ghasha képp ku ñu wor ku ñu tricher boo koo ci man alayhi salaatu wassalaam ci eh, moo tax am na ci beneen riwaaya boo xam ne mu ngi ci sunan imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi Seydina Abu Hurayra da ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu rombee waa jaay ñam bi mooy nourriture euh, dafa mu ne dañ koo wax yu buur yàlla moo ko wax yu ne ko ngir mu dugal loxoom ci biir waaw bi mu dugalee gis mbir mi di tëmb mu ne ko laysa minna man ghashana bokkul ci ñun képp koo xam ne dañ ñoo nax moo tax commerçant yi war nañu def attention bëgg a écouler sa marchandise rek taxul ngay nax nit ñi di leen gëmloo loo xam ne mu ngi ci li ñu leen di jaay loo xam ne amu ci amu ci fenn la ci amul waaw loo xam ne loo xam ne amu ci leer na ne amu ci mais nga ne naa ko wax ngir jarle bokk na ci tamit mooy waa yoo xam ne danaan eh, danaan man de xam nga loolu waxoon nañ ko waa ji nga xam ne day ñëw ne waa ji euh, man de affaire bi de fay nañ ma ci lopp lii mais jaayu ma ko fay nañ ma ci lu ëpp cinquante mille jaayu ma ko ayow ah, moom sa bëy wii moom loo koy jaay nga ko ah lan nga man Euh, non man nag trente mille francs CFA laa ci man nga naa non non non loolu fay nañ ma lépp loolu alors que waa ji waxul dëgg mooy da koo trompé mooy da koo trompé mooy li mu wax demewul noonu c'est da wax uniquement uniquement pour lan pour jaay ko lu woo xam ne moo ëpp li waa ji fay mais manoon na ko rek xam nga xam nga mbiri daa simple yow trente mille la la wax mais bu la neexee nga ne ko man mais lan moo tere woon mu ne ko rek non trente mille moom duma ko mën quarante mille mais lu tax deful lool mais le fait bu mu génne ne ko fay nañ ma ci lopp lool waa ji danaan ah kon nag bu ma ko soxlaa bu yoboo ma yokk yooyu yëpp mooy mépp njaay moo xam ne nii la mel nii la mel euh, njaay moomu lu baax waaw njaay moomu lu euh, sama ceeb bii ni mu baaxee ndegete yoo yow sa ceeb bi sawaay demewul ni ngay wax amul tànn alors que tànnu kese la mooy ne njaay moomu du baax léegi nag <coughs> eh, nga ne bu ko waaj jëndee ba pare moom moom comme que waa ji da koo nax mooy bu ko neexee am na droit ne waa ji delloo ma sama kii xam nga lool delloo ma par force amul waa naa ah non non non non man jaago jëndoon te fii ku génn jeex na xam nga am na ñoo xam ne moom loolu lañ la wax ay ay ay amul amul droit de retour rek de ku retourner marchandise bi man la nekk mais boobu à do xanaa kay à condition li ngay jaay baax mais nga loo ko ne lii nii lépp am na ci ndeke demewul noonu ba pare nga ne ko nag du ma la delloo <coughs> mooy loolu loolu yoo xamul lool day teg fële ne la par force waa ji bu ñëwee ne delloo mat par force da koy delloo parce que danga koo trompé danga tadliis tadliis mooy am loo xam ne mooy looy nëbb ci biir loo def voilà kon nag xam nga am na ci <laughs> gaa yi jënd xari tabaski yi da leen di dal wala rek ngay jëndum xar li gaa yi naan xar mi dañ koo sol <laughs> waaju solum xar nga ñëw jënd xar mi naan ah man de saa yi def naa bonne affaire de mais nga jënd ko mais naka lañu toog deux jours la xar mi def sa sa sa sa kër commencé peer wala nga jënd xar moo xam ne euh, euh, xar mu jigéen moo xam ne yow soow mi nga ci soxla woon ndekete yoo waa ji dafa takkoon mooy almusarra waa ji dafa takkoon weenu xar bi ba pare la ko waroon a nàmp moom mu tere ko ko nga xam ne mooy we soow mi day bari après yow mu ne la nii la mel de moom kay bés bu ne man nga cee am litre sàngam ak xaw ma ñàngam nga jënd ko dem ratt ko benn yoon mu jeex tàkk yëf yi peer mënatu lu ñëwaat kooku day am droit delloo ko waaw muy bay'ul musarra bu siiw boobu si hadith sayna Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhu loolu tamit façon njaay la loo xamante ne nii njaay moomu du baax voilà loolu la façon wax yi ay ay gis nga nag naa la yëgal leen lii ma lay jaay doo ko trouver ci marché bi man rekk a ko am non non non bul ne cherche pas ailleurs dama lay dimbali rek la wax lu la mooy bul seet feneen lii ma ne la lii ci man nga koy trouver yow nga jënd ko dem feneen gis mu gën loolu bu boobaa yow man ngaa ne mooy njaay moomu baaxul lu tax parce que waa ji lim la ne trouver woo ko feneen trouver nga feneen lu gën loolu ndekete moo tax façon njaay moomu du baax man na ne mais man sama téléphone bi daal mais man na jaay rek mais man damay jaay mais doo ko trouver feneen waa ji trouver feneen lu gën loolu ah loolu noon du baax bu ko neexee mooy lan mu ñëw ne léegi delloo ma sama affaire waxoon nañ la loolu nag mooy mook mook mook <laughs> mook lañ wax sànk niroo de fay nañ ma ci lópp loolu xam nga am na beneen façon bu ñu bu ñu gisoon boo xam ne euh, mooy waa ji day ñëw ne man li ma ko jënd ëpp na loolu mais c'est pareil rek gis nga lii non lii yow loo nar a quarant mille ah non non lii lii lii lii li ma ko jënd ëpp na loolu alors que waaj ji waxul dëgg ah <coughs> loolu moom mooy loo xam ne tamit njaay moomu du baax Euh, wala wala ngay jaay ab loo xam ne ab moo xam kër la wala mbir la moo xam ne yow ci kaw gi nga peinture ba waa ji bu ko gisee day foog ne bu bees la aji <coughs> imagineel benn scooter boo xam ne mais dégg scooter bi ni mu ni mu yàggee waaye bëgg koo jaay dem to ci tôlier bi mu defaral ko ko mais ba mu rafet quoi bay niru lu bees xam nga loolu day niru ci oto yi waajoo xam ne dafa yóbbu oto bi toliyee ko xam nga léeg-léeg nga gis oto boo xam ne day màgget a màgget jekki paa bi toliyee ko mais mbir mi mel ni saa yi dañ koy dóor a jënd ndekete yoo moom karkaas gi rek la def noonu gëmloo waa ji nag ne ko mais yow <laughs> xam nga ne lii boo ko gisee xam ne lii lii lii lii matul deux ans <laughs> waaju xamul oto moom ndax bu déggoon ni moteur bi riire rek waroon naa xam ne lii moom ëpp na deux ans mais comme que xamul te biti bi bees na waa ji jënd yóbbu sa ay ndekete yoo demewul noonu mooy yooyu yépp façon tromperie la naxaate goo xam ne demewul noonu waaw voilà yooyu moom yu bari la quoi yu bari la yu bari la mooy daal mépp njaay moo xam ne waa ji daa nëbb li ci ne ba pare bëgg laa gëmloo ne léeg-léeg sax mën na la koo bëñ a gëmloo mooy moom lim lay waxe mooy ngay jàpp ne lii amul benn faayid alors que moom xam na ne faay amul te yonent saa na ku fiy jaay xam ne dafa am problème na nga ko na nga ko wax léegi kon affaire bi la man daal dama naan man daal sama oto bii daal euh, en tout cas am na problème mu embrayage lu mel noonu nga bind ko comme li gars yi def am na ñoo xam ne bon moom dañuy mooy da ngay gis loolu nag en général tubaab yi ñoom dañuy sincère ci côté boobu. daanaka ñi ngi naxaate mooy mooy africain yi ak ak ak ak <laughs> naar yi gaañ loolu moom moo ci yéeme mooy presque mooy jullit moo tax boo jënd sax lu ab jullit di jaay nii nga gis ko ci bon coin da ngay hésiter quoi est-ce que wóor na. bu dee tubaab moom Jean Philippe Jean Philippe moom dangay ngay wóor ne lii wóor lim la wax noonu la deme mooy xam nga loolu loolu yéeme na <laughs> tubaab bi nga xam ne gëmul ñaa waaye ñaari dërëm gëmu ko lu dul boppam ak ay ay kiiwam moom moom. lum la wax moom man ngaa jàpp ne nii la mais ab jullit bi nga xam ne nee na yàlla la gëm moom moom bu la nee lii daanaka man ngaa waat ne li mu wax demewul noonu loolu nag moo garaaw <laughs> léegi mooy bu dee waa ji day fi ñëw ne la man nag sama oto bi deux mille deux mille dix la waaye am na problème boîte de vitesse mbind yooyu yooyu yépp mu leer waaw kay waa ji ñëw jënd mais waa ji moo ko jënd bu demee manu la dem nag ba ci biir naan non boîte de vitesse bi dafa dañ naan la ah sawaay xaaral yow mbir yi bindoon na ko bindoon naa ko te ba ma woowee téléphone wax naa la lu leer yaa ne woon sax peut grawul am nga sa benn waaye bu ko mën a bricoler léegi nag dem nga loolu moom amatul ñëwaat voilà loolu hmm. amatul ñëwaat mooy jeex na yaa ko jaay yaa ko jaay mooy loolu la mooy il faut mbir yi nga leeral ko ci début bi bu leeree nag ah kuy jënd jënd loolu ku dul jënd nag mu bàyyi kon façon njaay moomu tamit du baax am na beneen façon njaay moo xam ne du baax ba léegi ci buyu'u yi nga xam ne lor lor booy technique moo tax xam nga yi ñu fi wax yépp ay loraate la loraate la waaw loraate dëgg la mooy te waxoon nañ ko fan yee mooy njaay moo xam ne dañu dañu dañu dañu obligé waa ji mooy ak taljiya dañu obligé waa ji mu jënd par force mu jaay par force ay gaa yoo xam ne daal ak groupe de bandits lañ xaw ma gangu lan lañu ñu ne waa ji on te somme de de de vendre ce kii bi gis nga boo ko deful tu auras problème problèmes voilà euh, xel nag ku muus nag day jëli luñ la waxul. waa ji ci kaw lool mu obligé dem jaay affaire bi ba pare gaa yi utal ko ay client <laughs> mooy mépp njaay moo xam ne dañoo forcer ku koy jaay mu koy jaay mooy lool du baax ndax taraadin moo ci dul am mooy li alxuraan ne lu dul mu nekk ci loo xam ne da ngeen koo gërëm seen dangeen ngeen a jënd dafa gërëm ki jaay dafa gërëm loolu amu ci kon le fait gërëm newu ci mooy day indi li aay bi wax yaa ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatili illa an takuna tijaratan an taradin minkum yéen ñi yàlla bu leen lekk seen alal yi seen diggante ci caaxaan ak neen lu dul mu nekk njaay moo xam ne dangeen ku nekk ci ñaari parti dafa gërëm lool kon mooy bu dee gërëm amul kenn ki mooy lekk alalu keneen ki ci ci tooñ alors que fii dafa am tierce personne boo xam ne moom moo obligé waa ji soit kiy jënd moo obligé waa ji ne ko jaayal xam nga boo gisee problème entre grande distribution yi ak ak agriculteurs yi xam nga moom la mooy actualité temps yi gars yi mais xam nga charia moom yooyu da ko réglé woon bu yàgg waa mais comme que gars yi moom àddina bi war ngël kàpp daanaka li ci ëpp soxlawuñu sariya nee nañu seeni xel la ñuy deme moo taxit ay ciy faayi faay la ñuy dëkk mooy xam nga nga gis agriculteur yoo xam ne nee nañu wala yenn organisa euh, kiiwu agriculture yi seen seen seen seen seen façon euh, euh, coopérative yi ñu naan mais bu ñuy daje kii grande surface yi seen seen seen ñi leen di représenter ngir ñëw mën jënd suñu affaire yi day mel ni pistolet lañ teg ci sa bopp bi ne la nii ngay deme mais duñ ñu ko jënde dara dara après ñoom ñu am ci gan di marge wuñ koy jaay waaw loolu façon loolu noonu bal bayu tal ji ala mooy bayul ikra mooy jaay boo xam ne yow dangaa forcer nit ki parce que da nga koo mettre ci condition yoo xam ne da nga ko mettre ci condition yoo xam ne ndax yooyu yëpp ay façon façon forcer nit ki la mooy yow yow rekk a fiy jënd kat parce que yow fexe nga ma moo tax moo tax daal moo tax gaa yi moo tax sariya moom du fi nekk sax di sonn ciy gaa yi wax quoi parce que comme que da ngeen bàyyi lépp bu ngeen amee problème bu leen ñëw di ko jooytu voilà. problème boo xam ne danga ne man moom bu ñu la waxee yëfi yàlla nga ne sama yoon naw ci bon yëf yu rengaar yooyu te boo amee problème ñëw naan ngir mu lijjanti la non du la ko lijjanti nan la koy lijjantale bu ngeen bàyyi woon lépp ci ci loxoom mooy mbir yi sax doonul woon deme noonu doonul woon demee noonu ba lii lépp di leen ci fekk c'est tout à fait simple et c'est plus simple ça ça simple bu lépp bu doon moo ko doxal affaire yi doonul woon exister lu mel nii ngeen di jooytu lu am parce que gars fexe nañu ba ay loi yoo xam ne duwal nañ ko ba daanaka ñoom rekk a fi mën a jënd li agriculteur yi kii di di jaay ba pare comme ñoom ñi nga xam ne ñoom rekk a mën a jënd ñu mujj nag di forcer gars yi ci lii ngeen koy jënde lii lañ koy jënd seen meew yi zéro virgule njàngam centime lañ koy jëndale litre ci loo xam ne agriculteur bi foog naa bu amul zéro quarante moom du moom zéro quarante euh, zéro quarante huit wala quarante le litre bu ko amul ci meew mi par litre moom du ci génn ay frème du ci génn day perte waa ji ñëw par exemple ne man ñun zéro vingt la ñuy jëndale litre te kenn xam nga ne moo kenn demu fi Carrefour wala Auchan wala fenn di jënd. meew moo xam ne liitre bi zéro virgule quatre-vingts centimes la ah mooy gis nga marge yi ñu ciy teg zéro virgule vingt bon zéro virgule vingt gis nga ko fenn ngan di marge lañ ciy am gars yi léegi di jooy toog ñii di xaru jeeg yenn agriculteurs yi di pendre seen bopp ndax charge yi ëpp pari soixante-dix heures nga koy liggéey amoo vacances amoo dara ba pare nekk en perte gars yi di la topp impôt yeeg taxi yeeg yooyu ñu dem loolu seen problème la loolu du problème mu charia parce que bu doon charia du demee noonu waaw mooy daal bay'ul bay bay'u talji'a du baax mooy njaay moo xam ne dañoo forcer waa ji ne ko di ngay jaay lii ngay jaay waaw waaw léegi nag mënoo ne waa ji da koo gërëm fenn la ko gërëmul parce que mettre nit ci situation boo xam ne man la nangu lu dul loolu mayoo ko choix ba pare naan waa ji da koo gërëm loolu du du dëgg du dëgg parce que yow il suffisait nga dindi barrière yi nga teg moom mu mën a am choix xam nga loolu day xew ci gerte gi senegal <laughs> moo tax paay newoon naa leen bàyyi leen bay gerte gii ngeen di ba ah. village boo bële mën na leen baleen gerte gi mais yéen ni ngeen ciy sonn lii moom amul benn njariñ quoi. ay man sax fàtte non loolu dafa yàgg par quatre xaw ma deux mille la woon xaw ma deux mille trois xaw lan. mais mais ni ñuy sonne ci tool yi. gaa yi bu ñëwee gerte gi ñu leen koy jënd du dara mais affaire bi kay comme que amu ngeen benn lii rek a fi man mais da ngeen di seet beneen affaire nag. du ne fi laa ko fekkoon ñépp di ko def rek ñuy def mais bu dee nag mbir mi moom amoo ci dara da ngay perdre sax mais ngeen bàyyi ko bokk waaw mooy manoo ñëw manoo ñëw euh, maître di obligé waa ci yenn yi ba pare naan dafa toraadin si toraadin kenn du obligé wu ko parce que waxuma ko jaayee par force parce que mbir yi dafa am lisaanul xaal ak lisaanul maxaal nekk fi am na loo xam ne yaa koy wax sa làmmiñ a koy wax mu leer am na yoo xam ne ni ngay jëfe moom mooy wane ne kii nii lii la voilà kon loolu du baaxa façon njaay mii it nga xam ne dañuy forcer nit ki ci jaayal boo jaayul gis nga yow eh, eh, eh, écoute-moi bien gis nga si tu ne vends pas cette marchandise gis nga yow wala gaa yoo xam ne ñu prendre en otage sa doom ne la nag un commerçant bu gën a kii na ko ah c'est simple ñun moom soxlawuñ rançon soxlawuñ lii on veut nga jaay sa kii yépp na nga ko écouler na nga ko écouler sinon dans vingt-quatre heures on va l'exécuter yooyu yépp façon jaay moomu mooy jaay moom baaxul parce que waa ji gërëmul li muy jaay da koo jaay parce que bu ko deful problème am gis nga ni charian bi di bàyyee xel yooyu yëpp alors que fii moom Europe xoola Europe boo ñëwee di wax lobby yi jóg lobby grande distribution bi daal di jóg waaw dem bi jënd député yi di leen invité ci ay reer di leen fayal yenn yi ngir ñu bañ a voter loi mukk bu leen di imposer walla bu leen di wax ni ñuy doxale nañ ko changer <laughs> loolu ku suivre actualité jamono yii ñu naan ay ay ay ay xawma lan de l'agriculture waaw fii ci France xam nga ni noonu la demee ay ay ay kii la les états généraux de l'agriculture ay yooyu pour que la l'agriculteur euh, pour que l'agriculture paye son na mag yu mel noonu ay états généraux de l'agriculture yooyu yépp noonu xam nga lobby yi moom ils font tout pour bu kenn surtout lobby yi <laughs> mooy xam nga yooyu yépp ay façon ay façon caaxaan la yoo xam ne euh, euh, charia en fait loolu dafa dul exister sax loolu da dul xam nga gisoon nañ keroog Euh, bi muy tere bañu xaadirin li baat waajoo xam ne dafa nekk ci ci ci ab citadin bu bàyyi ba kaw kaw bi indi ay marchandise mun a ko baal nag ma jaayal la xam nga loolu la gisoon nañ da ko yonent sallallahu alayhi wasallam da koo xaraamal ne déedéet loolu bu ko kenn def Seydina Abdullah ibn Abbas lan la ko Seydina Taawus wax nee bi mu waxee loolu mu ne ko mais lan mooy bayo xaadirin li baat mu ne an laa yakuuna lahu simsaara mu bañ a nekk na bañ a nekk pour moom ab simsaar simsaar mooy lan mooy intermédiaire waaw mooy na bàyyi waa ji di jaay ak ñi nga xam ne ñooy kii di jëndanteeg di jaay leen di leen jaay ñoom ñuy ñoom ñuy jënd mu jeex yarzuqillahu buur yàlla di wërsëg lenn li ñenn ñi ci ñenn ñi lool la buur yàlla di wër wërsëgal ñenn ñi ci lenn li voilà kon mooy yooyu yépp ay faux problème la yoo xamante ne nii euh, charia xamu ñi ko xam nag ah ñu dox ak moom mooy ñi ko xam mooy ñi nga xam ne dañ fi ne deg ni deg ni dege ba pare buñ amee problème ñëw di ko di ko di ko di ko di ko di ko ji naan ko régleel ñu ko danaan la boo bëggee ma régleel da ngay nekk istislaam ngay def wommatu bu ngeen nangoo jox seen wom takk seen baat yeeg seen lépp ah jox sharia mu leen di wommat waa bu boobaa bu ngeen amee problème man ngeen a ñëw ne ko waa lii moom nan lañ koy régler mais manoo ñëw jël sa bopp dugal ko fële jël sa bopp dugal ko fële sa tànk nga nga sànni ko fële ba pare naan sharia léegi bu ma nee ci problème lijjantil dara la dul lijjantil waaw parce que yow yow loolu man da nekk un pied dedans un pied dehors loolu amul al istislaamu kullu da ngay jébbalu lépp waaw mu man laa lijjantil say problème boo ci newee sinon demal sa yoon kon euh, am na yeneen nag façon mais l'essentiel ci yi ñuy wax nii yépp yi ñuy wax nii yépp mooy lessanciel bi mooy lan mooy ñu xam ne kon façon njaay yi ku ko gis xam nga du exemple yu ñu joxe rek ca ngay taxaw naan boo ma gisee yu mel nii bu ma gisee lii la mooy ci ngay xamee ne bépp njaay moo xam ne daa am wala bépp njaay moo xamante ne nii waa ji dañ koo forcer ngir mu jaay wa mais bu dee it waa ji dañ koo forcer mu jënd it c'est pareil hein ah oui loolu it beneen mooy mooy contraire lii. waajoo xam ne dañ koo forcer ngir mu jënd loo xam ne mais soxlawu ci dara mais nee nañ ko ah tu le fais ou bien tu auras des yoo xam ne nag eh xam nga diw ah, waaw fan la mujje mu ngi ci tomb yi ñun ñoo ko teg gis nga nag on te leer vache diw nga jënd la muy jaay ta temps nga koy jënd boo ko deful gis nga oh nañ ko woo laaj ko ba xam boobaa on va t'éliminer wala yu mel noonu waa ji jënd façon jaay moomu it baaxul mooy boo seetloo daal lépp loo xam ne nit da koy def te dañ ko ko forcer loolu noonu du dox lool gisoon nañ ko sax ba ñu doon gis pen yi penu sàcc waa joo xam ne dañ koo forcer mu sàcc gaa yi ñëw indi ko ba fi ba ci devant le le le distributeur de billets wala devant la banque fekk ko këram kidnappé doomam ak moom ne ko nag duggal ci banque bi nga braqué affaire yi nga ñëw ñu ngi nii gis nga si tu ne sors quinze minutes avec des sacs remplis on va tuer exécuter sa doom loolu noonu ah waa ji dem di sàcc. flic yi ñëw jàpp ko ci wàllu bu dee ci charia la kooku ñu fekk ko mu yor affaire yi kooku dañ koy bàyyi waaw on va le on va kenn du ne ah dafa sàcc benn kon nañ dagg loxo non non loolu lépp dara du ci am parce que dañ koo forcer waaye nag waxoon nañ la am na forcer boo xam ne lu man di doon moom ku ko def yow moom dañ yow mi ko def dañ la koy teg mooy bu ñu la forcer ne la rayal nit. boo fi rey nit yow dañ lay rey ah. amul dañ maa forcer parce que nag boobu moom bokkul ak yeneen yi sa bakkan nan la gën a bakkanu waa ay non je ne l'ai fait exprès dañ naan la mais commanditaire bi moom taxul ñuy wax moom moom mu ñu jàppee moom la ñuy njëkk a faat moom mais yow mi ko def yow mi ko def yow mi ko def it kenn du la ba nga dem parce que dangaa faat nit amul awma ci woon choix am nga choix parce que choix bi moo doon nga bàyyi yow ñu fàttali yow <laughs> comme que foog benn bakkan dem lu tax nga ne kon na bakkanu waa ji dem man sama bos des loolu moom man da ne dañu naan la yow kon dangaa faat nit bokkul ak waa ji daf ma forcé ma sàcc daf maa forcé ma jaay bu dee yooyu yépp du yow duñ la def dara te dañ lay delloo sa xaalis. bu dee ne waa ji la forcé nga nga sàcc kenn du la def dara kenn du kenn du la tëj sax kenn du la dagg sa loxo kenn du la def dara dañ lay bàyyi nga dem ba pare nag di seet gaa yooyu fan lañ leen mën a trouver waaw kon ci kaw loolu kon jeexal nañu façon njaay yi nga xam ne du baax parce que lan waraate euh, tromperie ak lor lor lor lor dara léegi nag bii di ñëw nag insha allah ñu war a gis njaay yi nga xam ne ñoom ñoom ci seen bopp lañ baaxul kon lan moo ñu dese njaay yi nga xam ne kon gisoon nañu euh, njaay yi nga xam ne dafa yàqu parce que lan jahaala la incertitude moo am ci njaay wala njaay moo xam ne dafa yàqu parce que euh, xarar woraate la am njaay moo xam ne darar lor loraate am na nag boo xam ne yu ñu war a gis mii ni ñëw boo xam ne moom affaire bi ci boppam li ñuy jaay ci boppam moo xaraama jaay waxoon nañ exemple waa jaay mbaam xuux waa juy jaay sàngara waa juy jaay midd wala loo xam ne sariya dafa araam comme ju yor instrument musical di ko jaay kooku jaayam moom du baax parce que li muy jaay moom la sariya d'accordul ne nit war na koo posséder lu nit mënula posséder am joxoon nañ l'exemple ne la ci loi laïque day mel ni waajoo xam ne dafa dem gendarmerie wala police ne day porter plainte ñu ne ko waaw ñu ngi lay déglu policier yi ne ko ñu ngi lay déglu ñu ne dañ maa sàcc sama euh, un sac cinquante kilo boo xam ne cinquante kilos de résine de cannabis lañ ma sàcc moom laay ñëw porter plainte kooku waxoon nañ lañuy moom la ñuy njëkk a jàpp teg ah yow moom ci sensé lañ koy dañ koy yow mooy reconnaître nga ne. amoon nga cinquante kilos de résine de cannabis boo yor te loolu dañoo xaraamal ku ko yor fii ci interdit yow dañu lay jàpp après ñu seeti kan ko jaay wala waaja ko sàcc. c'est yi nag loolu nag ci charia ku ñëwoon naan sama guitare gi lañ ma lañ lañ lañu laa doon jaay wala lañu sàcc c'est pareil dañ naan la yow premièrement kaay toog fii lu tax ngay am loo xam ne waroo ko woon a moom. comme ni waa ji doon jaay drogue gi waa ji ñëw di porte plainte ci drogue bi bare na léegi nag kon booboo ci des. façon njaay yoo xam ne mbir mi ñuy jaay moo baaxula jaay ak façon njaay moo xam ne kon li ñuy dese boo xam ne te lool sax xawoon nañ ko wax mooy benn ci pilier yi mooy moo teggeeku xam nga ci lañ doon wax affaire salaf ak salam walla salam voilà mooy euh, kooku nga xam ne waa ji day ñëw di jënd sauf que maar waa jaay li muy jaay nekku fi mu ne ko nag kon fayal après mais le quinze lay ñëw boo ñëwee nga jël ko xam nga loolu ci cosaan warul woon a baax njaay moomu parce que li ñuy jaay nekku fi mais nag charia dafa permettre ne loolu mën naa ne façon bii kese mais sinon ci yoon njaay moo xam ne ponk njaay yi dara da cee teggeeku day yàqu bii nag exception la ci règle yi comme li borom mu daw woon a wax rahmatullah alayhi ne lii moom façon salam moom exception la parce que ci yoon war a baax loolu mooy euh, dinañ gis façon boobu mais loolu daanaka tuddoon nañ ko mais ak façon njaay yi nga xam ne li tax mu yàqu mooy condition toolu it am na exemple yu ñu ci gisoon condition buñ ci teg moo tax njaay ma yàqul yàqu voilà yooyu yëpp nag kon looloo ñu dese ci façon njaay yi kon insha allahu taala kon bii di ñëw kon mooy lan njaay moo xam ne dafa yàqu ndax li ñuy jaay ci boppam moo baaxu la